fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu althaalis fi al adab wal fadaa'il fii faslun fi sabr kon inshaa allahu ta'ala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci ndimbalu boroom bi tabaaraka wa ta'ala jeexaloon nañ ci jotaay bii ñu génn eh? fasl bi suñu bi sëriñ bi njëkk a def ci buntum ñetteel bii muy pàcc bi sous bu njëkk bi muy continuer nag ci beneenub sous-chapitre <coughs> beneenub pàcc beneenub dog boo xam ne faslun fi sabri xam nga bëlee tuddaw dara ndax daa jokkoo woon bu baax ak lam doon wax ci wàllu tegginu yi nga xam ne ñoo yu biti yeeg yu biir yi waaw mu la doon wax nag bokk na ci yooyee mu beral ko ñett ñeenti waxtu yoo yële mu ne woon nanga ko sàmmonteeg moom ñeenti taxawaay yoo yële nga xam ne bu la ci raw rek boo ko sàmmonteewul ak moom joxoo ko àq ya war ak teggin ya war bu la ci raw mënoo ko dab dabaatal léegi nag bi mu paree ci lool mu lay wax ndax buntu bi da ko tudde faslun ah baabul al baabu saalisu li ko tuddee fil adabi wal fadaa'il wax na la kon ci wàllu aadaab yi pare na ci lool léegi nag ngëneel yi nag ci li ñëw nii muy li la wax ngëneelu li nga xam ne mooy muñ waaw te muñ non seulement daa nekk ngëneel gu rëy rëy rëy ku ko borom bi jox jox na la xayran kasiira wallah waaw ndax inna allaha ma'a saabiriin borom bi du ànd ak n'importe qui ah. ci jàppale ci taxawu ci ci ci nekk yor mbiru kooku du ko defal ku ku ko neex ku ko du ko defal ku ku mu neex du jaam bi dalay neex kese borom bi defal la ko doono day fekk moom mu neex ko te ñooñu nga xam ne mooy ñi nga xam ne borom bi gërëm na lañu nekk waaw kon nag ngëneel bu rëy rëy gi mu ne faslun waaw te tamit ci teggin yi la daa bokkaale ci teggin yi ndax borom bi bu la tegee ay fitna ay nattu bokk na ca teggin ya moom la doon wax ngar ga ga ah jamono ji nga xam ne ci ñeent yim la waxoon nga sàmmonteeg moom jamono yi la ay ay ay ay ay nattu dale lan la la ci waxoon mu ne lan ngay def mais dangay ngay muñ waaw fa xaquhu fi niqmatin sabrun moom la njëkk a wax door a wax ridan wa xusni wa xusnu zannin muñ d'abord mooy gis nga non seulement ci ngëneel yu mag yi la bokk waaye dafa bokk ci laadaa bi ci teggin yi kon nag moom la defal pàcc fii muy faslun ab pàcc sous chapitre ab dog fi sabri ci muñ waaw muñ nag dina ko leeral ci biir <laughs> mu ne kon faslun wa minhu ya axi sabru ala mu ne faslun lii ab dog faslun mu def deux comme deux points yu taxaw ñaari tomb yu taxaw wa minhu bokk na ci muñ yaa axi e eh yow sama mbokk as sabru ala mooy muñ ci kaw ibadati rahmaani ci kaw li ngay jaamu sa boroom mi fees jël ak yërmande mi nga xam ne jàlla màgg na waalaa tamu kawete yéegut waaw wa mu ne wa sabru fi musibatin lakin ladaa sadmatiha al ula bi qawli man hada sayidina salla wa sallama abada alayhi wal ali wal ashaabi samade mu ne waaye nag wa sabru muñ nag muñ yëgal ne nag moom muñ fii musibatin waaw ci biiri musiba yu lay dal lii est-ce que amul lëkkaale bu mag ab lien bu mag ak fi ñu jóge woon ci faraayan arbaatal awqaat yi nga ne ma naam ah kay waaw mu ne muñ fii musibatin ci musiba gu la yàlla teg nga muñ ko nekk ci biir musiba gi mu dal la ngay muñ loolu mooy dëgg-dëgg muñ ci bokk mu bokk ci façon muñ yi waaye est-ce que mooy bu ma protester ba ba doyal yàlla teg ma dara ma xunnu kaas ah tuumaal sama borom ba mu neex ma après nag xam ne aw ma pexe mais waaye nu ñuy def waaye muñ rek waaye muñ rek ngir yàlla dañ naan la déedéet xam nga ne muñoo de moo tax mu ne maa ne laakin waaye di muñ ci musiba laakin waaye la daa fa sadmatiha al ula ci rësam bu njëkk ga bu la nee tëll bu musiba biy doola dal sa kaw rës mbëkk la kay foofee fa ngay muñe bi qawli man hada lii nag ñu ngi ko jële ci waxu ki nga xam ne moom la borom bi gindi mooy kan mu ne sayyidina suñu sang ba salla yal na julli wa sallama tey sëlmal abad ba faw alayhi ca kawam wal ali ak ñoñam wal ashaabi ak sahabaam radiyallahu anhum as-samadu borom bi nga xam ne moom la ñëpp aajowoo te moom la ñëpp soxlaal kooku mooy kan mooy rasulullah lii parce que lii muy wax xadiis yonent bi la alayhi salatu wasalaam waqad rawahu ashaabu kutubu as waaw muy imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud at-Tirmidi imaam Ibn euh, an-Nasaa'i Ibn Maaja ak al imaamu Ahmed wala sitta bi rek mooy ñële voilà <laughs> as-sab'a mooy al imaamu ñaar cheikh al imaamul Buxaari ak imaam Muslim muy kutubu sitta nga dolli ci imaam Ahmad mooy sab'a ñoom ñépp a ko solo jële ko ci Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa romb dafa romb benn femme boo xam ne benn jigéen buy jooy inda qabrin fa benn xabru waaw mu toog fa di jooy ndax daa amoon doomam ju wàññeeku. muy jooy yonent bi alei satu ànd ak lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di koy romb bi mu ko rombee ba ñëw à sa hauteur ba agsi fi moom mu gis muy jooy ci xabru bi mu ne ko ittaqillaha wasbiri ne ko ah ragalal yàlla te nga muñ rek waaw muñul rek xaalat ndaw si siggi xool ko ne ko moom ilayka an nii nga naan ma fa innaka lam tusab bi musibati ay ci yeneen ilayka anni fa innaka lasta antal musaab ah! ilayka anni waaye sori ma waay toppal mooy ci waxu wolof toppal nee sori ma fa innaka parce que li tax nga naan ma muñal ragalal yàlla muñal c'est trop simple loolu daa simple boo xamoon li ma dal ñàkk sama doom ju ma soppoon ma toog di jooy amoo dara loo may wax nga naan ma muñal tax ragalal yàlla muñal waaye sori ma waay ah fa innaka ndax yow lam tusab bi musibati musiba bi ma dal daf laa laal bi ma laal ba may jooy bu daloon xam nga ne doo ma wax loolu doonoo woon wax <laughs> doo doo bëggoon ñu wax la lool waaye nga ne ya femme bi loolu la ko yonent ah wax <laughs> nga ne ya i mais moo xamoon na ko non non xamu ko woon nag moo tax Seydina Anas ne walam taarifu xamul ne woon ne yonent bi alayhi salaam la voilà est-ce que gis nga benn yoon yonent bi saa saa ne i eh, way kii xanaa xamul man may kan man may rasulullah aram waxu ko de noonu la jàlle dem allahu akbar kon waxoon naa la rëy rëylu gi nga yow nga foog ne li nga doon dañ ko war a bind sa jë ba foo jaar ñu xam ne yaay diw yaay policier bu civil nga romb fii jote kenn nga naan yow tin set way ma ne sa waay nekkal monsieur le commissaire waaye xamu na nga naan ma lan lan moo tax nit ñi bëgg wala yow yaay Serigne diw wala lool waaye nga ñëw foofu kenn xamu la nga bëgg ñu jàppe la comme Serigne diw ma kenn du la ko jàppee mais nañ ko bind sax après est-ce que daa tax nga foog ne yow féete nga kaw nit ñi yonent ma ne sa sama ngi est dafa gëdd femme bi ak yooyu non non bi wax yu ñagas na ko wax toppal ne puusal fii sori nga li ma dal daf laa dalul bu la daloon mos waaye xamu ko woon yonent bi saa saam dem waxul ne eh les gardes sama saaba yi lijjantil ma leen lijjantil ma leen ko léegi na na na na na na ngeen ma ko euh, dumaal déedéet waaw mu continuer dem léegi nag bi femme bi demee ñu ne ko faqi am ñu ne ko yii yow est-ce que xam nga ki nga doon waxal am na ci benn riwaaya Seydina Anas la ne al-Fadl ibn Abbas muy doomu Seydina al-Abbas ibn Abdul Muttalib di al-Fadl doomam ju mag ji moom moo ko wax moo ne bi fekk àndoon bokkoon na ci mbooloo mi àndoon ak Yonent bi sallallahu mu ñëw ci ginnaaw ne ndaw si yow est ce que xam nga fi ne ko déedéet mu ne ko mais huwa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mais Yonent bi sallallahu alayhi ak yow nga koy jànnee noonu femme bi nekk ko benn njàqare gu rëy daal di koy dugg daanaka gu raw sax doomam ji mu jooy xabru bi mu toogoon di jooy bi mu yëgee ne yonent bi saa saam la tontoo tontu bu ñagas boobu dafa mel ni àddina bi moo këpp ci kaw asamaan ak suuf moo dal ci kawam femme bi nekk à mooy abattu liñ naan bouche bée laa ilaa xamatul lan lay wax ak lan lay def fatte na musiba gi ko daloon ci doomam ji mu doon jooy ci xabru bi ñoon ñoo xam kan mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam humu saxaaba radiyallahu anhum femme bi ci saase la jóg daw waaw fekk yonent bi saa saa moom xam naa sorwul woon këram mu ñëw fekk ko këram mais femme bi li ko jaaxal nee na <laughs> Seydina Anas nee na <laughs> mu dikkal buntu kë buntu yonent bi alayhi salaam mais bi mu ñëwee buntu kër gi mais trouvé wu fi dara amaana daal laaj te ñu wax ko ne ko fële lañ dugg wala boog mu seen ko ba muy dugg. ñëw gisul ay garde quoi bawaab ay chambellan ñoo xam ne ñooy toog ay bëkk néeg amu ko woon moom alayhi salaatu wassalaam amu ko woon mais gisul kenn kuy garde ak ku yëglul nit ñi bala ngaa dugg wala kuy kuy fuye nit ñi amul woon kuy filtrer nit ñi laata ngay agsi déedéet mu agsi nag dal di ñaan ndigal wa dugg ba agsi gis yonent ma saar saar mu ne ko ah, lam aarif ka de xaw ma la woon de sànq bi nga ma rombee ma wax la tontu bu ñagas boobu xaw ma woon ne yow la <laughs> yenent bi alei salaatu salaam ne ko innama sabru inda sadmati <laughs> ne ko dëgg-dëgg muñ ah soxna si xam nga lan mooy dëgg-dëgg muñ inda mooy mu nga amee fa sadmatil ula ci rës gu njëkk ga bu mbir yi di door a dal tël jël mextiis nattu bi dal fa mu dale nga dellu ci sa borom te muñ xam ne moo la ko teg waaw loolu mooy muñ waaye muñ du <laughs> nga jàmbat ba soxna après ñëw <laughs> waxu ko yooyu yëpp sax duggalu ko ci xamal na ko daal liy dëgg-dëgg muñ allah huwa al akbar sallu alayhi sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa sallim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin